wadaruu daahira alismi wa baatinah inna alladina yaksibuuna alisma sayujsawna bima kaanuu yaqtarifuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ba léegi ci laay bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak ñaar fukk mu ne wadaru bàyyi leen daahira alismi wa baatinah li feeñ ci bàkkaar ak li nga xamante ne mooy li ci nëbbu lépp na ngeen ko bàyyi di wóor di wax ci di wane li nga xamante ne mooy li feeñ di def lu yées ci ñi lu ne fàng ñépp di la gis muy bàkkaar loolu na ngeen ko baax wa baatin ak la ko ci nëbbu moo xam njaaloog mooy borom bi tabaaraka wa taala ak bépp xeetu bàkkaar rek bépp mooy yàlla la ca feeñ ak la ko nëbbu na ngeen ko baax innal ladina kanta gaa yi nga xamante ne nii ñoom yaksibuuna lisma ñoom ñooy dikkee di fàggu li nga xam ne mooy bàkkaar yi di defi njaaloo ay rey di def yi nga xam ne mooy mooy yàlla ñooñu de sa yujzawna xilsif nañ leen a fay bima kaanu yaqtarifun ci li nga xam ne moom lañ doon fàggu te doon ko def ci lu yées wi ci kaw suuf suñu boroom ne wala takulu te bu ngal bu leen lekk kon li ñu doon wax a ngi ne mantuq baa ngi boroom bi wax ko lu leer ne walaata takulu te nag ngal bu leen lekk tere naa leen aaye naa leen de xaraamal naa ci seen kaw ngeen di lekk mimma lam yadhkur ismullahi alayhi ci li nga xamante ne nii ci rend yi li ngeen di rendi bàyyi ma yi loo xamante ne nii mimma ca la nga xam ne lam yadhkur ismullahi alayhi tudduñ ci turu borom bi tabaraka wa taala wa dëgg-dëgg moom de la fisqun ak kàccoorte la mooy ak génn topp la le fait que di lekk loo xamante ne nii tudduñ ci borom bi tabaraka wa taala wa inna shayatin kanta shaytaane yi nag ñoom la na ñoom dañooy wax yu ilaa awliyaihim ñoom ñooy wax yu ñi nga xamante ne ñooy seen parandoo yi ci jinne ci nit ñi nga xamante ne ñooy ñu yiis ñi ci ñoom mooykatu borom bi tabaraka wa taala waaye bokkaalekat yu rëy yi ak buxaabakat yeeg façon yooyu ak yéefér yi ñoom ñoo leen di wax yu di leen wax ay mbir li yu jaadilukum ngir ñu leen ci mën a dàgg yen yéen way natantumuhum céy bu ngeen leen toppee yéen jullit ñi ñoom saytaane yoo yële ak seen parandoo yoo yële ci yéeféer yi céy bu ngeen leen toppee ba lii borom bi xaraamal ñuy lekk lu borom bi tudd lu ñu tuddul borom turu borom bi ñoom ñu gëmloo ne lool du dara kum cëy bu ngeen leen toppee na ngeen xam ne innakum dëgg-dëgg yéen de idan bu innakum la mushrikuun bu boobaa yéen ay bokkaalekat ngeen doon ba léegi kon gis nga lekk yi ni mu amee solo lëkkale bi mu am li lien bi mu am ak bokkaale borom bi tabaaraka wa taala kon mu ngi noonu le lii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne gis nga gaa yi nii mooy waa Quraysh ci boppam ñoo doon wax jullit ñi ko waa ne leen yéen daal fekk saytaane yi leen ko dii rek ñooy yooyu nga xamante ne moom lay wax léegi nag mu ne gaa yi niñ doon def dañu ne <laughs> dañu ne jullit ñi waaye yéen daal man kaay ma laaj leen yéen daal yéen a ma jaaxal yéen daal yéen bu ra bu bu yàlla rayee xar bi ñu laaj ne waaye yéen xar mi nga xam ne daa jekki dee ana kan moo ko rey mooy dafa dee dee li nga xam ne moom lañ naan dee naturel mooy dafa dee te genn faatu ko waa ana xar moomee kan moo tax mu dee kan moo ko rey ñu ne ah borom bi la tabaaraka wa taala kon nag gaa yi ne waaw kay léegi nag baax na léegi nag léegi yéen li ngeen di rendi mooy kan moo ko rendi ñu ne ñun ñoo ko rendi ñu ne aa ah, ah, ah, yéen daal mbir mi daal yéeme na yéen daal bu ngeen rendee eh, ah yéen daal bu yàlla rayee yàlla daal bu rayee dara <laughs> waaw def mu dee naturel te yàllaa ko rey d'accord ngeen ci ngeen ne loolu dafa xaram léegi nag yéen li ngeen rendi mu ne yéen nag yéen li ngeen rendi daal moo dagan daal yàlla nag moom li mu rey moom loolu xaramul moom moom dafa xaram <laughs> hey way gars yi yéen a contradictoire xam nga loolu wax yu mel noonu di nga dégg ci euh, worof yi gars yi di xaw a lépp yu mel noonu li ci seen comédiens yi des fois mooy danga naa meññ yi xam naa ñoom nag sûrement xamuñu lii ne waa Quraysh dañ ko doon wax waaye da ngay gis mbir yi ni ñu nuróowee rek mooy dañuy fo waaye la ñuy fawee ñu ngi fawee lu garaaw naan waa ji mooy seen lépp boobu rek ñuy wax naan waa ji waa yow fayeen la war a doon rek waa yow nañ ne fayeen rek la war a doon waa koo xamante ne nii mooy ne ba mu waajalee xaru tabaski mi waaye yow daal di koy fii daal di koy euh, kii marine léegi te xarmaa maa ngi dund ne daa bëgg mu gën a saf bu ko defee bu subaa ci tabaski ñu mu gën a saf léegi nag ci guddi gi ci gàttal xar ma faatu léegi nag bi xar mi faatoo mu daal di ñëw soxna si ne ko ah ne dinay faatu mu ne indil ma paaka beeg yooyu ngeen naan ma lan loolu dara de cee ne waaye yow yàlla rey kii ku ko rey yàllaa ko rey waaye yow yàlla rey ngeen xam ngeen da ngeen xaraamal nit rey ngeen bëgg koo daganal indil fii dagan na loolu dañ ko doon fooy ñooy ñoom man dama naan mais ñi est-ce que conscient xamuñ sûrement xamuñ ne woon ne yii faru Quraysh yi dañ ko doon wax waaye mooy pour wan la rek gis nga affaire comédie ak di reetaanloo ci loo xamante ne nii mooy ne mooy yàlla la ndax loolu mooy waaw mooy lu yàlla xaraamal ñu koy fowe noonu moom day dugg ci liñ doon wax këroo ci li nga xamante ne ñi nga xam ne ñooy toog di xuus di laayaay yàlla yi di ci saboote mu ne ñooñu buñ la ko fa boo ko fàttee nekk ak ñoom ah, boo ko fàttale ko na nga jóg tabul toog ak ñoom ndax boo toogee ak ñoom kat yaa ñoo ma a yem kon loolu la mooy loolu nga xam ne moom la ñuy fowe mooy gis nga alhamdulilah man de yaakaaruma ne ñooñu xamoon nañ ne waa Quraysh dañ koy wax loolu nag bu amee dara lu muy wane mooy gis nga saytaane ni nga xam ne noonee lay wax yoo ñi nga xam ne mooy caaxaankat yi ak hatta ci jullit ñi sax ñoo xam ne ay caaxaankat lañ dañoo bàyyee ko seen bopp iblis ni mu leen di foowe bala muy wax yu yéeféer yi loolu la leen di wax yu ñu ko def ko am po di ko lépp di ci fo di ci théâtre ci loo xamante ne nii lu xaraam la loo xam ne borom bi daf koo xaraamal kon nag suñu borom nag ne bés bu ngeen leen toppee ci wax yooyu ñuy wax di jéem a rafetal mbir mi di a philosophie ko wax seen waxi caaxaan yoo yële na ngeen xam ne kon innakum dëgg-dëgg yéen la mushrikuuna ay bokkaale kan ngeen di doon ci ñoom comme ñoom mu ne awa man kaana ndax ki nga xamante ne nii dafa nekk maytan koo xam ne dafa dee moom mooy mu ngi dund nii <coughs> moom dafa dee voilà mooy dafa dee fa ahyaynaahu ñun ñu daal di koy daal di koy dekkil daal di koy dundal wa naa lahu nuura ñu defal ko li nga xamante ne mooy leer goo xamante ne moom lañ defa moom lañ ko defal li nga xam ne mooy leer <coughs> yamshi bihi boo xam ne moom lay doxe finnaasi ci biir nit ñi ci biir nit ñi léegi ndax kooku mel na kaman ka nga xamante ne nii masaluhu misaalam fi zulumaati moom mu ngi ci lëndëm yi laysa bi xaarijin minha moom génnul ca lëndëm yooyu de suñu boroom ne kadhalika naka nii wala kadhalika naka noonee zuyina la ñuy taarale di lafetal lil kaafiriina ñi nga xam ne ñooy yéefér yi maakaanu yaamaluun li nga xam ne moom lañ doon liggéey di ko jëf ci lu bon nii la leen ko abaali say iblis ak mbokkam yi di taarale ci wàllu lim wax ci rend yooyu lii nag boroom xam-xam yi dañuy wax naan ndax ki nga xamante ne nii boroom bi mooy dafa faatu woon woon mooy ci kéefër la ne woon saxaaba yu bari ñi nga xam ne ñoom gëmuñu woon bu njëkk comme ñoom Seydina Hamza gëmuñu woon bu njëkk gëmuñu woon yonent mi alayhi salaam ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab gëmuñu woon suñu borom nag ne ñooñu mooy misaalam ñooñu ñi nga xam ne ñoom dañoo faatu woon ndax moom koo dund te gëmoo yàlla yàqu deewa yem yaa ngi ko yàq cadavre bee yem moom nag ki nga xam ne dafa dee fahyaynahu moom ma dee woon ñun ñu dundal ko defal ko leer goo xam ne ci lay doxe muy leeru alquran leeru yonent mi alayhi salaatu wasalaam muy dox ak moom ci nit ñi di niit lu di kooku yoroon niru nag abu jahlin mi nga xamante ne nii abu lahab mii ak seen consort gi nga xam ne ñoom ñu ngi ci lëndëm yi te génnuñu ci xam nga ne ñooñ yemuñu waaye nag suñu boroom daa bàyyi iblis di leeral di di taaralal yéefér yi la ñu ne ba ñoom ñoom abu lahab ñoom abu jahlin ñoom shayba ñoom utba jàpp na ñoom liñ ne moo gën moo tax mu ne nooru la ñuy taaralale lil kaafiriina ñi nga xam ne ñooy yéefér yi maakaanu yaamaluun li ñuy jëf mu ne wa kadhalika naka noonee jaal naa la ñu def fii kulli qaryatin ci gox bu ne ci dëkk bu ne akabira mujrimiha ña gën a pataate gën a ngand te ña nga xam ne ñooy way jom bu ñaa jaamu ja mooy seen kilifa ya li yamkuru fiha borom bi daf leen fay def jël mbir yi teg ko ci seen loxo nag ñuy doxal li yamkuru fiha ngir ñu yàq fa ngir li nga xamante ne def fa ay pexe yoo xamante ni ñaaw lañ fay def mooy dañuy jaar benn mandat da ngay gis président yoo xam ne benn mandat kese doy na leen ñuy yàq daal di yàqaate teg fa ay yàqute goo xamante ne nii moom la ñuy dugal ci dëkk bi de dawal nañ fi ay loi yoo xamante ne ci benn loi yàq nañ loo xam ne pour réparer waat ko ak ay jafe suñu boroom nag ne loolu nag ñun ñoo koy def fii kulli qarya mooy dëkk boo xam ne borom bi daa bëgg leen alal day def ñu gën a ngand moom la doon wax rek <laughs> ah xam nga loolu gisoon nañ ko yenente wala sa sa suñu boroom doon wax ne bu bëggee alal ak dëkk jaal naa mutra fiha fa fasaqu fiha biha day def ñi nga xam ne ñooy nooseur yi ñi nga xam ne seen bakkan kese la ñuy topp boroom ndomboy tànk yi boroom alal yi ñu daal yor mbir yi nag daal di nag fa fasaxu fiihaa ñu yàqaate foofu génn fa ak topp ba pare di tudd ay réforme audacieuse comme ni ñu ko waxee lii daal mooy daal islaax dañuy rafetal te yéwénal suñu boroom nag ne man nag loolu maa koy def akaabiram mujrimiha mooy dëkk bu ma nar a toroxal rek daal di lay seetaan nga torox noonu laay def bàyyi gaa yooyu bu ko defee nag li yamkuru fiha ñu fay def ay pexe yu yées di dëddale nit ñi ngëm yàlla ak doxe sharia wamaa yamkuruuna te ñoom xamuñ ne seen yooyu ñuy teg seen plan seen loi yoo yële ñuy jàllale ak seen discours yu ne bon yoo yële ñu yor ñoom nekkuñ di anfusihim lu dul ci seen bopp ndax ci seen bopp lay këpp wa ma yash'uruna te yëguñu dara wa idha ja'atuhum te boo leen dëkkalee aayatun ab laaya xaalu ñoom yéefér yi naan la lan nu'mina ñun daal gëmuñu lii laaya bii nga fi indi mandarga bii dara lañ ko gëmul hatta nu taalu dul daal nga indil ñu ñu indil ñu la lu mel ni maa utiya rusulullah li nga xam ne ñun daal dañuy xaar nga lu mel ni liñ joxoon yonent yi yàlla yi alayhimu salaatu wasalaam yu fi jiitu woon comme yatu seydinaa Muusaa maak mbëndum seydinaa Nuux ma yooyu daal lañuy xaar ñu boroom ne allahu boroom bi alamu mooy ki xam dëgg-dëgg haytu ana fan yajalu lay teg lay def risalata ay yonentam ay mbirangam yi nga xamante ne ak risaalaam kan la koy jox kan lay yónni yonent kan lay jox ay bataaxalam boroom bee xam kan moo mooy mooy ki nga xam ne moo yelloo mu daal di koy dénk du yéeféer yii seeni wax ci la yàlla di tànn ñoom ki leen neex mukk comme nañ doon wax naan lan moo tee lan moo taxoon ñu yónnee kenn ci ñaari góor yu màgg yi di ki nga xamante ne nii mooy waa ku nekk Quraysh ak ki nga xam ne muy Abu Mas'ud mu ne woon Saqif suñu borom ne man maa gën xam fi may teg sama yónnent yi sama ndaw yi sama bataaxal yi ña koy jox ñooñu maa leen gën a xam du yéen a ma koy wax sa yusibu xel naa laal alladina ñi nga xam ne ajramu ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo jomb seen jomb jaamu seen borom di yéeféer yi li nga xam ne mooy ak ak ak ak ak torox taange indallahi goo xam ne gu tukkee ci seen borom war leen a di mbugal mu leen di doya dal wa adabun ak mbugal shadidun bu tar bima kaanu yamkurun